ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu mu'ta ci ghazwatu mu'ta ñu ngi woon ci waxu boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim diggante li imaamu ahlu siyar wal maghazi di imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullahi alayhi wa ala abi daldi woon wax ci bi nga xam ne ci lañu faat sayyiduna abdallahi ibn rawaxa al ansaari radiyallahu anhu te moo newoon le dernier des trois dirigeants désignés par alayhi salaatu wassalaam mooy ki mujjoon di ñetteelu ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon fa in qutila zaydun fa jaafarun fa in qutila jaafarun fa abdullahi ibnu rawaxa ala nnaas faqad qutila ibnu rawaxa mu ne ginnaaw bi bi nga xam ne ci lañu jox drapeau bi seydina sayfullah abu suleymaana xaalid bnul waliidi radiyallahu taala anhu imaam ibni isxaaq gisoon nañ ci riwaayam bi neena li seydina xaalid def dafa battre en retraite fexe rawale ñi nga xam ne ñoo des ci armée bi amaama haadal jayshil aramram wa huwa jayshu ruumi wa man walaahum arab muy armée boo xam ne comme li sayyidina abu hurayra wax fi xadiisi alwaaqidi bi sanadin da'if ñu gis ba ñu dajeek ñoom ñu gis loo xam ne maa la qibala lana bihi loo xam ne kenn mënu koo dékku kenn mënu koo àttan ci ay mbooloo ndax fàtt bul fàtte ne deux cent woon en total jullit ñi ne woon trente mille ñu ne ginnaaw lool nag Seydina Xaalid ni mu def ci kanamu géej gu toll noonu te bari ay nit mu fexe daldi rocce nit ñi ba mën leena yóbbu saa ñu décimer leen loolu la imaam Ibn Isaaq wax waaye gisoon nañ ne ku mel ni ñoom imaam az ak ñoom imaam Muusa ibn Uqba te loolu ku mel ni imaam alxaafiz albayhaqiyu raxmatullah alayhi loolu la dëgëral ak ñoom imaam alwaaqidiyu ak ñeneen ak ñeneen jële nañ ko ci sayyiduna ñeneen ci waa ahlu siyari wal maghazi këne mbir mi imaam ibn ñoom liñ jàpp mooy ne sayyidina xaalid mbir mi ak seydinaa kii nu mu tudd as-Saalih ash-Shaami boroom subulul huda war rashaadi fi siirati xayril ibaadi sallallahu alayhi wa ñoom ñu ne mbir mi nim demee mooy après xare dafa am te li ko gën a dëgëral mooy xadiisu imaamu al-Buxaari rahmatullah bi nga xam ne ci lay wax la xew ca toolu xare ba mun ne summa axaza summa sayfun min suyuufillah xatta fataxa allahu ala yadayhi bi mu koy nettali saxaaba yi mu ne ginnaaw bi ñu faate seydina zeyd bn xaarisa seydina jaafar bn abi taalib seydina abdullah bn rawaaxa wa aynaahu sallallahu alayhi wa tadrifaan ñaari bëtam yi di tuur rongañ yi di allahu akbar loolu mooy fees dell ak yërmande du signe de faiblesse comme ni ko ñenn ñi jàppe yàlla dalay tegi nattu nga gis koo xam ne moom day mel ni day jéem a jaay ne yàlla maa mën a résister alors que buur yàlla dala ko teg xam ne sa jaam jaw jaamam nga nangul waneel sa wa sa damm sa sa torox sa doo lenn waaye di jaayug résister loolu du noonu la jaam di doxale moo tax keroog bi nga xam ne ci la euh, moom alayhi salaatu wassalaam doomam di di sayyidina ibrahim alayhim salaatu wassalaam génne àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi ñu gis rongoñ yi di di di di di toq ba sayyidina abdallah ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu taala anhu ne ko ah yonent bi alei saatu salaam yow it dangay kii mu ne ko mbir mi yërmande la innal ayna tadma wa innal qalba la yahzan wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yardaa wa inna bi firaa an firaa an firaaqika yaa ibrahimu la mahzunuun allahu akbar allahu akbar laa yaqulu haadaa illa abdullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu kon mu tontu seydna Abdurrahman ibn Awf mi posé wu question waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dangay jooy ci sa doom ju génn àddina mu ne ko lii yërmande la innaha rahma lii rongoñu yërmande la mu ne ko innal ayna tadma xadiis mu ngi saxiix yi innal ayna tadma rongoñ yi bët yi ñooy toq di sotti rongoñ wa inna al qalba te suñu xol mooy njàqare dugg na ci moo loolu it beneen affaire buy wane ne wax ji ngay dégg gaay yi ñiy jaay naan xaw ma ñi koy wax dañuy jaay sell sellulu xaw ma dañuy jaay nañoo gën a sell nit ñi naan nit bu kenn génnee àddina nga naan njàqare njàqaree ñu dal ñu naan lool kenn du ko wax si yonent bi alayhi salaatu mi nga xam ne huwa imaamul mutawakkiliin sallallahu alayhi sallallahu alayhi moom moo ñu jàngal ne loolu wutewul ak ñàkk wàkkeerlu billaah te tamit wax jooju du loo xam ne dafa tegginiwul ndax moom moom la suñu boroom tànnal wax yi gën a sell gën a tedd ci bépp jamono ak bépp circonstance kon nag li mu wax nit du ko wax ñu naan la yéen lan moo tax nga naan jàqare la lu la yàlla te ngërëm nga ko war a kii ngërëm dàqantewul ak loolu waaw moo tax boo xamee sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam yenn yooyu yépp ñu lay jéem a dugal yow du yow du la yëngal te dangay ngay man kooku ki koy wax nga man koo dimbali ne ko noonu li ngay wax ak ku ko man di wax nag bum la ne parce que dégg naa wàllu yu sàngam di ko wax dañ naan ko wàllu yu sàngam waaw ñun waxuñu waxam loolu ñun liñ lay wax mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moom lañu yonent suñu borom tànnal tànnal ne ñu ñu topp ko mooy le modèle moom ni mu def ci circonstances yooyu noonu la ñuy def te kenn ëpp ko génn mooy ki nga xam ne moo jàngal. ngërëm ci dogalu borom bi subhaanahu wa taala mu ne innal ayna tadma mu ne dëgg-dëgg sama rongoñ yi ñu ngi tuuru bët yaa ngi jooy wa innal qalba la yahzan te sama xol triste na waaye nag wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda allahu akbar wax lu dul loo xamante ne ni loo xam ne lu lu suñu lu so lu neex lu suñu borom sopp la waaw moom rek lañuy wax duñu caalit de saalit moom duñ ci àgg lu ñu dem ku dem metti mooy teg ñu tristesse loolu tax buur yàlla moom la mooy tege lu ko neex bu la ko tegee jaam bi yëgal ko ne bu yeboo nga nangu ko ni nga koy nangoo mooy man jaam laa nangu ne teg nga ma tristesse je suis la nitu yàlla wa doon wax nga xam ne dañ koy teg kii fe ab feebar da ko dal muy jooy mu naan buur yàlla danga maa teg lii ngir ma jooy jooy naa loolu ku xamul nag danga naan waaye yow eh, saa yi nag gars yi dañu faible ko alors que kiy wax loolu moom moo faible d'esprit ak vision te àlluwaam soriwul yal na ko yàlla gindi te gindi gindi ñu te gindi ko amin kon mu ne nag malgré tristesse bi malgré rongoñ yi tuuru wala naqulu waaye du ñu wax illaa maa yuhibbu rabbuna wa yarda du ñu wax nag lu lu suñu boroom gërëm ci ay kàddu ci jamono yi waaye ay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu lan moo ko fi gën féete kaw gërëm ndogalu yàlla alladi wa bashiri saabiriin alladiina idaa asaabahum musiibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun suñu boroom ne bëggalal way ngëm ya way way way way muñkat yi ñi nga xam ne bu leen laalee musiba bu leen dalee ci seen yaram ci seen alal ci seeni mbokk ci seeni xarit seeni am di jàmm lu leen mën a dal qaalu ñu ne inna ñun de surtout kuñ la jëlal sa bakkan bu la cher waaw suñu boroom dal di koy yóbbu fa moom ndax moom waxoon na ko ne yatawaffaakum qul yatawaffaakum malakul mawti alladhi wukkila bikum waaw mu ne waxal ne yatawaffaakum malakul mawti alladhi wukkila alaykum wax ne dina leen faat malakul mawti mi nga xam ne malaakaam dee mi nga xam ne moom lañ def mu chargé wu ngir ray leen kon nag ñu delloo waat ko lépp inna lillahi ñun de ci buur yàlla leen jóge nous provenons tous d'Allah et nous cheminons vers ci moom lañuy dellu mooy mooy mooy mooy mooy mooy départ bi mais mooy destination bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bi nga nee bërét ba nga dul dara fa yàlla nga jóge woon waaye boo jàppee ne nee nga bërét te yàlla xam na ne nee woo bërét fa ngay dal it fa nga jóge woon ngay delluwaat muy cercle boobu nga xam ne ci buur yàlla ngay jóge wa inna ila rabbikal muntaha allahu akbar te ci sa boroom mooy déyteel ba fa la fa la terminus ba ne yoon yi bari na de ku nekk ñuutuw yoonu boppam wala di sympathiser ak yoonu ñeneen yoonu keneen waaye na la wóor na yoon yépp ilallah ci buur yàlla la jëm buur yoon yépp ilallah léegi nag nang fay àgge moo jara seet nang fay àgge ndax mbugal mi buur yàllaay mbugale moom mi yërëme di joxe yërmande mooy mbugale tamit boo fi jëlee yoon woo xam ne du yoon wu baax na leer ne ilallah nga waaye boo jëlee tamit yoon woo xam ne yoon wu baax la na leer ne tamit ilallah la wa inna ila rabbikal muntaha te yëg leen ne ci sa boroom mi nga xam ne mooy sa boroom yar la yow alayhi salaatu sa màggal la sirrub loolu di xew noonu yépp jaare ko ci yow ilaa rabbika ci sa boroom boobu al fa la deytal ga nekk fa la terminus bi ne ah kon mu ne wala naqulu duñu wax illaa maa yuhibbu rabbuna mooy li neex suñu boroom te mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa yarda tamu gërëm loolu le moom la ñuy wax wa inna te ñun bi firaaqika ci tàqale koog yow yaa ibrahimu yow seydinaa ibrahim nii di doomam ji di faatu nekk xale ba la mahzunuuna njàq nañ ci tàqale kook yow allahu akbar allah allah kon loolu moo tax fii wa aynaahu tadrifan bi muy tàgge ñii axada raayata jaafarun ibn zaydun fa qaatala xatta qutil mu ñaanal ko buur yàlla jéggal ko summa axada liwaa jaafarun fa qaatala xatta qutila gafarahu llah ñaanal ko njéggal moomi seydna jaafar mu ne tekk waa lansaar yi di xalaat lu ne mu ne summa axada raayata Abdullah ibn Rawaha fa qaatala hatta qutil rahim ghafara Allahu lahu mu ne après axadahu sayfun min suyufillah benn jaasi ci jaasi yàlla yi jël ko muy Xaalid ibnul Walid Seydina Xaalid ba buur yàlla ubbee leen loolu nag la waa jumhuur wax ne lii mooy ni dëgër te lii moo ñuy appuyer léegi lool gisoon nañ ku nekk li nga wax ñu waroon na ñëw ci li imaam al-Hafiz Ibn Kathir daal di wax ci al-Bidaaya wa Nihaaya waaye balaa loolu daa loo xam ne dañ ko tëboon saxaaba boo xam ne dañ ko tudd saa def def tarjamaam saxaabi boo xam ne dañ ko tudd saa ñu def tarjamaam muy Seydina Awf ibn Maalik al-Ashja'i xam nga tudd nañ ko fi jataay bi weesu moo ñëw ne Seydina Xaalid ibn al-Walid ne ko bi mu rayee waaju te bokk na mooy ci waajum huur ñi wax lii ne xeex Seydina Xaalid battre en retraite dafa xeex ak romains yi ba gañe leen ba romains yi ne fëqët daw ba ñu am fa butin de guerre te xadiis boobu mu ngi saxiixu imaamu Muslim ibn al na ko noonu imaamu Ahmad ibn Ahmad ibn Hanbal sëriñam it soloo ko ak ñeneen Seydina Awf ibn Malik al-Ashja'i moomu nettali woon mbir mi nag moom lañ fàtte woon def sa ñamaam moom mooy Awf ibn Malik ibn al-Ashja'i Awf ibn Malik al-Ashja'i al-Ghatafani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ngi tuddoon Awf di doomi ko ñuy wax Malik al-Ashja'i bokkoon ci ko jóg waa Ashja' al-Ghatafani ak ci waa ko jóg Ghatafan moom Seydina Awf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu al-Hafiz ad-Dhahabi def na tarjamaam moom imaam Awf ibn Malik boo demee it ñoom moo ñuy def taraajim yi di nga leen fa fekk ñoom boroom shajaratu zahab shajaratu zahab ak boo demee tamit e, dinga fekk ay kiiwam ci ñoom ali boroom al isti'ab di kan imaam alxaafiz ibn abdilbar al andalusi annamari rahmatullah ala al jami' ah gis nañ ne moom Seydina Awf ibn Malik fekke na moom fekke na ghazwatu Mu'ta kom na ghazwatu ni ko imaam Ahmad kon ak imaam ñoom imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi moo ne man bi ma ñëwee dama ànd ak benn ay renfort sax ab renfort boo xam ne Madina lañ dëkkoon ma Yaman la jóge woon mu daldi ñëw ñu ànd ak Seydina Zayd ibn Haarisa ànd ak génn ànd ak ñoom ñu jëm Mu'ta nee na kooku jóge woon Yaman renfort boobu ànd ak man amul woon benn jaasi benn armée lu dul jaaseen ji am ku benn benn benn benn gëléem mu laaj ko ne ko boo ma mënee jox der bi mu daal di koy def tur kii bouclier ci xare bi ba ñu dajee kañu romin yi ak seen allié yi min Bahra wa Bali ak ñooñu arab yu bari yoo yële deux cent mille face à trois mille waa ji daal daal di rey benn romin boo xam ne da doon sonal gaa yi daal di jël nag koo xam ne jaasi gi or la teg gi la la yor lépp or la mu daal koy faat daldi di nangu nga xam ne comme la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ci xadiisu kat Seydina Abu Qataada al-Haaris ibn al-Ansaari radiyallahu anhu an man qatala qatiilan falahu salabuhu li yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ne képp ku rey képp ku ab combattant bi ci toolu xare lam fa indi ci arme ak yooyu yépp yaa moom mu ne ko ma ne ko ma ne Seydina Xaalid ibn Walid daal nangu mbir mi bi ñu gañee lii waxoon nañ la waa jumhur bokkoon na ci li tax ñu ne lii mooy wane ne kon ñoom dañoo xare battrul en retraite Seydina Xaalid ibn gis daal di jël wàññi ci lim jële ci waa ji lenn li mu garder ko comme moo ne woon le chef de l'armée Seydina Awf ibn Malik radiyallahu anhu ma ne ko yow xanaa yëgoon na yonent bi alayhi salaatu salaam nee na man qatala qatiilan falahu salabu xanaa yëgoon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xamante ne nii euh, dafa jële arme ak yooyu rey ab yéeféer moo ko moom Seydina Xaalid ne ko aha kay xam naa ko waaye mu ne ko kon lan moo tax nga def ko mu ne ko mbir mi daa bari ci man mbir mi dama ko dama ko bari Seydina Awf nee na ma ne ko nag Xaalid di nga ko ko delloo la taruddannahu ilay di ko ko delloo wala wala la aarifannaka ha inda rasulillah di nga ko ko delloo ci nii wala boo ko delloowul bu ñu demee dinaa ko wax yonent bi alayhi naa ko ah. Ah, bañ joxu ko malgré joxu ko nee nañu daje ci yonent bi aleyhi salaam te loolu lañ jeexewala woon ci jotaay bi weesu mu ñëw wax ko nettali mbir mi yonent bi aleyhi salaam ne ko Xaalid euh, lu tax joxoo ko lan moo la yenn ci lan moo tax nga def li nga li nga def joxoo ko te moom moo rey waa mu ne ko affaire bi dafa bari woon ci man istakthartuhu damaa gis ne daal lii dafa bari pour benn nit léegi yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko yaa Xaalid rudd alayhi ma ne ko delloo ko li nga xam ne moom nga jële ci moom ndax waa ji yaman yi boobu moom moom mbir mi ndax kat lool la lool mooy luwaa bi man qatala qatilan falahu salabu kon nag delloo ko ko même bu dee ne jàpp nga ne dafa bari bon loolu waru la nekk raison léegi Seydina Awf ibn Malik ne ma ne <laughs> Xaalid gis nga waxoon naa la dinaa la matal waxoon naa la boo ko delloowul li naa ko wax yonent bi alayhi salaatu wax naa ko nag ba àtte na yonent bi alayhi salaatu salaam ko lan la nee na ma nettali ko ni mu demee yonent bi alayhi mer ne ko eh ne Xaalid finalement laa taruddahu alayhi bu ko jox dara ba pare ne leen yéen hal antum taariku li yi ne leen yéen manu ngeen maa bàyyil sama sama njiit yi lool taxawoon nañ ci ginoon nañ ci taxaw. Euh, ci jataay bii weesu que ne loolu mooy le fait que ngay yëkkati sa kàddu ci koo xam ne njiit la surtout ci foo xam ne terrain de bataay la woon malgré gagné ngeen mais wóorul yéen a ngi chez l'ennemi loolu man nañ day discorde yonent ma lay sarsam finalement mu ne ko bu ko jox dara mu ne bu ko jox dara yow xaalis moom Seydina Awf ibn Maalik al radiyallahu ta'ala ardaa am na xadiisu jaayante boo xam ne doon na ko nettali moom Seydina Awf ibn Maalik al bi boo demee Euh, nu tudd imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi daal dina koy solo nee na moom Seydina Awf ibn Malik radiyallahu anhu dañoo ma a nekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee set lañu woon wala huit wala neuf yonent mi aleyhi salaatu salaam nañu alaa tubaayi'uuna rasuulallah sallallahu alayhi ndax du ngeen jaayanteeg ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ndax du ngeen jaayanteeg ndaw yàlla li loolu la leen wax léegi ah nee na ñu ne ko fa qulna qad baayaanaaka ya rasulallah ñu ne ko mais yonent mi aleyhi salaatu salaam ñun jaayante nañoo ak yow fekk dañu jaayante woon ak moom ba pare mu ne waat leen mu ne leen alaa tubaayi'uuna rasulallah ndax du ngeen jaayante ak yonent mi aleyhi salaatu salaam jaayante mooy kii allégeance voilà mooy nga def allégeance ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme niñ ko gisoon ci bay'atu ridwaan nee na ñu wax ko ne ko mais jaayante nañu ak yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na mu répété summa qaala mu ne alaa tubaayi'uuna rasuulallah mu ne ndax du ngeen jaayanteeg yonent ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa ñu nit ñu waxaat ne ko qad baayaanaaka yaa rasuulallah ah bu ñun de bu kenn ci ñun jaayante woon ak yow moom konoonte kon ñu def ko mais da fekk ñu def ko ba pare nee na yonent bi alayhi salaatu salaam répété waan ne alaa tubaayi'uuna rasuulallah sallallahu alayhi ndax du ngeen jaayanteeg ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa na fa basatnaa aydiina ñu daldi tàllal suñuy loxo wa qulnaa ñu ne qad baayaanaaka yaa rasuulallah fa alaa ma nubaayi'uka léegi nag bon comme wax na ko ñetti yoon nee ñu tàllal suñuy loxo ñu ne ko ah ñun de ndaw yàlla li jaayante woon nañu ak yow waaye nag comme que lool nga bëgg waa alaamanu bàyyi ok léegi ana ci kaw lan la jaayante waat ak yow ginnaaw bi ñu jaayante ak yow ba pare xaala mu ne ala an ta'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa salawaati alxams wa tuti'u mu ne wa asarra kalimatan xafiya wala tasalu naasa naasa shay'a waaw mu ne eh, mu ne leen ni di jaayanteeg man mooy ah mooy ngeen jaamu buur yàlla moom dong te du ngeen ko bokkaale ak lenn mooy premier point bi wa an laa tushriku bihi shay'a te ngeen bañ a ja bokkaale moom lenn jaamu ko te bu leen ko bokkaale ak lenn mooy kalimatu laa ilaha illa allah wa salawaatil ngeen jaayanteeg man ci julli juróom waaw yi buur yàlla farataal ci jaam bi ci guddi géeg bëccëg gi wa tuti'uhu te ngeen di topp nee na nag yonent ma ne saab wax benn baat boo xam ne bu bu bu suufe la ko wax man dégguma ko mu ne beneen bi ci tegu wala tas naasa shay'a te bu leen nit ñi dara mooy te kenn ci yéen demande service à personne xam nga yi ci kaw danga naan mais lii moom même ko jaayantewul moom la def mooy jullit bi nga xam ne dafa ñëw gëm yonent ma lay saa mooy du ne day xaar ngir jaayanteeg moom walla jaayante kenn ngir bàyyi bàyyi bokkaale eh, commencé di jaamu yàlla. commencer di respecter julli juróom non loolu nga jaayante nga ñàkk jaayantee ci yam waaye le fait que mu leen koy waxaat mooy solo gi yooyu am solo nga xam ne ci li dina tax muy jaayante yii lii mooy sookul bi moo tax jaayante gu mën a am feneen te yii nii duñu sookul bi amul njariñ jaayante ci ci ci ci diine bu dee ne yii nii respecté wuñu ko ibaadatullahi waxda wa tarku shirki billah wa wa wa wa wa wa tamassuku bi salawaatil xams wa itaatillah wa rasuli aw taatillahi wa rasuli loolu moom bu ci amul ma ne kooku tudd leen ko leneen mais loolu tuddul bayaan tuddul jaayante loolu kay moo yëfi caaxaan la gina a doon moo tax ku la ne kaay ab sëriñ bu la ne kaay jaayante ak man nga ne lu ñuy jaayante amul daraay lislaam lu ci bokk kooku moom bu yoboo nga rocc sa loxo ne ko euh, wasalaam ne ko ba beneen yoon wala sax non ba beneen yoon adieu adieu parce que boo fa newee dalay tardeel te boo dof dof loo te mu réeral la jaayante goo xam ne waa ji yoonam newul ci noo def ak julli jul julli juróom seen aqiida nan la demee yoonam newu ci tamu mu ne kaay nga jaayante moom ma nekk sa sëriñ bañam kooku sayxu suu la de sëriñu bu yées la lu boo ko toppee dalay sànk de waaw te nag bu loreta kenn lor la darara wala diraar te lor gi ëpp solo mooy waa ji sànk la moom waaw non moo tax mu wax leen yi préciser leen ko mu teg ci wa allah tasalu naasa shay'an bii nag mooy li gën a tax wa allah tas alu naasa mooy damaa bëgg yéen ñii ginnaaw bi ngeen jaayanteeg man ci yépp yéen ñii ma tànn leen ci saxma saxaaba yi mu am lu particulier loo xam ne yéen a ma koy taxawul dama bëgg yéen ngeen incarner affaire boobu mooy ngeen nekk ñoo xamant xam nga saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñépp doon incarner lii nii mais ñii dañ ciy gën a ràññeeku mooy. te bu leen laaj benn service kenn mooy ngeen fexe yéen seen lépp buur yàlla képp kepp amul demande de service <laughs> bi nag moo tax jaayante du nekk loo xam ne lu ànd ak bakkan lay doon de lu simple lay doon de ah wa allah tasalul naasa shay'an bi xam nga mooy lan moo tax raawi bi tekki tekki na ko haa muy abu muslim alxawlaani mi ko jële ci seydina awf ibn maalik nga xam ne dana xaddatani alxabiibu alamin abu muslim mu ne xaddatani nettali na alxabiibu soppe bi alamiinu te wóor mu ne amma huwa ilayya fa habib moom de ci man ma soppe la wa amma huwa indi fa amin wa amma huwa te moom indi fi man ba léegi fa amin ku wóor la allahu akbar xam nga lu mel nii wax ju mel nii ku yàlla tax ngay wax suñu jamonoy léegi nii bu non waxuma nga ciy seet naan é bu mu waxul ne diw ci ñooñu la bokk te mu gisu ko neneen waxuma loolu de yow nga sincère te yàlla képp wax xooloo ci sa wax ji fayoo ci bor lépp lewoo ci waaw nga wax kese te yàlla tax nga teg ko ci critère li lislaam xam mën a seedeel nit lii boo ci gisee ñett walla ñaar boo moyul lu ñett boo ci gisee benn boo moyul lu ñaar allah amma huwa ilayya fa xabib wa amma huwa indi fa amin surtout deuxième bi xam nga xabib moom nit moom boo ko soppee loolu ak copp la ak sopp la ndax nit ku ne la tax nga koy sopp loolu yaa ko xam te loolu mën na nekk lu bari Euh, waaye nag fa amin bii moo garaaw ndax n'est pas amin qui veut n'est pas amin du du du du naan naan naan naan toog di daay déqalay may amin de mukk bokk ci umanaa yi du lu ndaw de yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom la doon moom la masa doon noonu la ko buur yàlla mooñe moo tax kuffaaru Quraysh nii laata sax muy woote mënuñu ko woon tudde leneen lu dul al amin ndax noonu la ko suñu borom mooñe loolu lay incarner nga xam ne ku mel noonu yaay gën sa jamono comme moom ni mu faaqal awaalima kullaha ni mu féetee moom yépp dal leen plafonné képp koo xam ne amin nga ci saw waay ñoñ ci say maas ci sawaa dëkk ci sa waa réew ci àddina bi yow nga gën ko faa doon yaa gën ñi ci des waaw mooy ñoo koo xam ne bi ci gën rëy nag ci amaana gi mooy digganteem ak boroomam waaw boobu la di amin du ne rek waa ji boo ko dénkee cent cent francs moom man ngaa tëdd nelaw du lool képp de te sax ki mel noon daa fekk mu nekk koo xam ne ku am personnalité la ndax ku am pers ku amul personnalité manoo nekk amin mais sa digganteeg yàlla inna waaw dafa bëgg am turaddul amaanaati ila ahliha ngeen di delloo kóolu tey ci seeni borom yow nag sa boroom dalaa wóolu daal di lay sàkk am ak yow pat waaw ca law yow ma alas waaw ne leen kan mooy seen borom ñun ñépp ñu ne ko yow alastu bi rabbikum bam ne ndax duma seen borom ñun ñépp ko d'accord ne waaw lool moo tax yéeféer bi ba léegi d'accord naa mooy yaramam ndax yaramam ak yeneen yi mënuñoo bañ wa in min shay'in amul lenn lu dul ne day sàbbaal buur yàlla ko mooy mooy lan kooku kay mais bi koy jariñ moom en tant que doomu aadama mooy de plein gré moom mu d'accord même bu nee d'accordul di di di soof soof def leneen mooy d'accord na ba léegi mais sauf que comme que yéene gi moom da ko doon bu bu sañoon bu sañoon du ko def loolu nag la ko buur yàlla di mbugale wala mu jéggal ko yërëm ko bu dee ne dugal na ci moom leer bu lislaam moo tax amaana gi être amin c'est entre ton te Allah et toi d'abord waaw ci ndénkaane yàlla yi ana yow nan nga ci mel nan nga ci taxawe wa aqimu salaa wa aatu zakaa loolu ay ndénkaane la de waaw daalikum wasaakum bi at taqwa yooyu yépp ana naka nga ci mel sa digganteeg sa borom Allahu akbar boo ko matale mooy yow yaay nekk yow dangay nekk aminu sama te ku nekk aminu sama day nekk aminul ard wallah kama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa lan moo tax waa asamaan di ma wóolu te yéen du ngeen ma wóolu yéen waa suuf keroog ba ko naafiq bu bon ba maa maami xawaari gi waxee loolu ne ko i'dil ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko justel yow Seydina Muhammad sallallahu naa ne juboo ci sa séddale Allahu akbar Allahu qawlu kaafir loolu yéefér dëgg koy wax kooku il faut nga nekk zindiq par excellence naafiq international pour mën a gis yonent mi aleyhi a salaam di def nga naan ko yow li ngay def jubut wal iyaadu billah wal iyaadu billah mu ne ndax waa asamaan dañ may wóolu te yéen waa suuf du ngeen ma wóolu moo tax ku mel ni sayyidina ibrahim aleyhi salaatu ba matalee ndénkaaney borom bi yi nga xam ne pacte yim jël boroomam mu ne ko moom suñu boroom wa ibrahim alladhi wafa allahu akbar maa la ko wax wa ibrahima ak sayyidina ibrahim alayhi salatu anbiya alladhi mi nga waaw akbar wëral alxuraan ba mu daj mooy moom la suñu boroom wax lool de waaw yonent yi noonu lañ meloon dañuy matal à ñi topp seen tànk yi noonu fokk nga nekk koo xam ne sa diggante sa boroom loolu da ngay nekk amiin waaw boo paree nag yow moom bi di des jarul nga ciy toppatoo di ci sonn yow gis nga yàgg sa borom moom foofu moom boo matalee lool bi ci des moom loolu c'est c'est c'est acquis d'office c'est acquis d'office ci bële la nekk waaw sa relation ak sa borom bu baaxee moo tax xoolal seetlu ko rek képp koo xam ne julli du ko raw waxtu yi da koy respecté du ko raw nag bon foog naa loolu yàgg nañ ko wax du ne ñun fii ci Ndakaaru quatorze heures et quart lañ def tisbaar man daal xaw ma lu ma doon def ba quatorze heures vingt jot ma ne yii julli weesu na loolu waxu taxu taxul ñuy wax julli tay la tay la dina jot nga naan ma weesu na mais na quarante cinq jot way na quinze heures jot way na seize jot yaa ngi ci waxtu wi moo tax loolu taxul ñuy wax <laughs> loolu taxul ñuy wax mooy ko xam ne day respecter waxtu yi di ko def ci rawatina bu koy def ci jàkka yi di nekk à l'heure kooku ku mel noonu seetlul boo ko joxee rendez-vous ndax dina tardem déet nga comparer ko waa ji nga xam ne moom moom julli da koy dikkale walla même bu dee mu ngi góorgóorlu dem jàkka jamais mu ñëw à moom foo jaar nu mbir yi mën a mel foo jaar daal dina am ràkka ñetti ràkka wala minimum benn ràkka bu ko raw ku mel noonu nga nga nga comparer jëlal waaju mel ku njëkk ki ak kii nga nga nga jox leen rendez-vous nga xool kan moo njëkk ñëw parce que kee bi nga xam ne ci la respecté diggante ak boroomam sàmm ko di ko téye mu rëy fi moom moo tax beneen rendez-vous mu am ak keneen da koy respecté waaye waa joo xam ne moo daq tardé yow moom ñaanal ba boo bëggee teel àgg bul bokk ak moom bus wala bul bokk ak moom oto bu ngeen dugg man a tardéem gi dina tax boo mayul oto bi day crever yéen ñépp tardé te moom moo tax parce que jikkoom joojoo tax Allahu moo tax ànd ko tardékat wala ab caaxaankat des fois ci mel noonu yow da lay toucher boo moywul waaw boo moytuwul nga naan waaye man pourtant teel naa génn ndekadul lenn waa jii nga àndal tax fu ngeen jaar di ngeen tardé ndax moom noonu la mel noonu la mel kon amin gi loolu la boo respecté sa digganteeg sa borom moo moo bu nit ñi loolu ay ay ay ay ay ay loolu c'est d'office c'est acquis d'office ñi gën a kàddu moo tax doo gis nit digganteem ak boroomam mu ciy wax dëgg képp tout le temps dëgg lay wax ba pare di wax lu amul ci digganteem ak nit ñi amul moo tax gis nañ Hiraql lam waxoon Hiraql Qaysar lam waxoon Abu Sufyan ne ko ah mooy bi mu koy laaj laajam yoo yële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak yooyu ndax dafa amoon ci maamam yi koo xam ne buur la woon mu ñàkk nguur googu ñu ñàkk nguur googu nguur googu la bëgg jëlaat mu ne ko déedéet est-ce que doon na wax lu amul laata muy woote lii ñu ne ko déedéet finalement bi mu laajee laajam yépp ba pare mu ne bokk na ci lim ko wax c'est pas raisonnable te lool kenn du ñëw yow sa digganteeg nit ñi non seen diggante yéen est-ce que yéen mas na leen a wor voilà Abu Sufyan ne ah ñu nga moom nag ci ma suñoo war waaye am nañu ab treve bu dox suñu digganteeg moom xamuñ nag nan la ciy mujje nan la ciy def bokk na ci réponse yi ko Qaysar wax keroog gisuma koo xamante ne nii diggante nit ñi du ci wor du ci wax lu amul di ñëw di waxal buur yàlla loo xam ne amul mooy loolu la loolu loolu moom c'est simple quoi raisonnement bu simple la koo xam ne digganteem ak boroomam du ci wax lu dul dëgg waaye du wàcc di di di di wax lu amul mais koo gis mu dàq expliquer diggante moom ak nit ñi kooku lu mu la wax ci affaire yàlla bul ak sharia bul jàpp loolu moo tax muhaddisuuna yi waaju mel noonu moom baal mu daanu moom koo xam ne urifa bil kadibi même bu dul ci wàllu xam-xam bi kooku dañ koy classer ah ah non que ana lan moo ñuy rassurer que ne waa ji tey xadiis bii mu nettali bokkul ci li nga xam ne moom la am batat muxu ma mimma am batat muxu ci li nga xam ne yuuram gi moo ko créé cervelam bee ko créé lan moo ñu ci rassuré xamuñ ci dara kon nag dañuy fab lépp teg ci poubelle bi sànni ci santaare bi mu so ñu ñu ñu ñu pare mu leer nañu kii moom mucc ak ayam mucc nañ ci waaw moo tax Seydina abu muslim al-Xawlaani taabi'un bu mag boobu bu ne Awf ibn Maalik al-Ashja'i radiyallahu anhu fa ne haddathani al-Habiib amiin loolu bariwul ku ko mën a wax ci ñun bu dee ne yàlla tax na ngay wax boo ci amee benn boo moywul du ñaar bu ñaaree boo moywul du ñett waaw Allahu akbar Allahu akbar surtout léegi nga xam ne suñu heureusement ba suuf si moom façon bàkkaar yi ñuy def du loo xam ne day day pétrifié wu di xasaw sinon kon suuf si kenn dootuñu dëkk suñu jëw yéeg suñu ñàkk dëggu yéeg suñu suñu camoufle yéeg yooyu yëpp bu doon suuf si lool bu ci nekk boo ci def lu nëpp lay xeeñ wóoru ne yàlla suuf si kenn dootu fi dëkk sinon moom pollution nasale dina la rendi voilà waaye nag rahmatullah mi nga xam ne moom ci suturaam lañuy wéy de wallahi lawlaa sitruhu laftadahna laa ilaha illa allah bu dul woon ak mbalaan mim ñu mim ñu sànge suturaam bu rëy gi moom borom bi subhaanahu wa taala sattar wallahi bu dul woon lool torox nañu bu yàgg gàcce gàcce dugg nañu feeñ nañu ñépp démasqué nañu waaw allahu akbar kon mu ne moom seydina abu muslim alxawlaani raxmatullah alayhi xaddatani alxabibul amin moom moom moo nettali xadiis bi pour wax la ne te li yonent bi aleyhi salaatu salaam jaayeek ñoom jaayanteek ñoom wa al wala tasalu naasa shay'an du loo xam ne lu simple la <laughs> mu ne faqad ra'aytu ba'da ulaa'ika nafar faqad ra'aytu ba'da ulaa'ika nafari yasqutu sawta ah, sawtu ahadihim famaa yas'alu ahadan yunaawilahu yunaawiluhu iyyaah allahu akbar allahu akbar mu ne man de abu muslim gis naa ci mbooloo moomu noonu six yooyu wala sept yooyu wala huit yooyu gis naa leen gis naa kenn ci ñoom mais day yéeg war waay yéeg fas wala gëléem wala mbaam yaram wadd am ku nekk ci suuf di dox du na ko waa jottali ma déedéet day wàccal boppam daal di koy jëlal boppam du laaj benn service <laughs> xam naa ñu mel nii ñoom suñu soxna yi ndeysaan bëggoon na ñoom jëkkër joo xam ne dafa masoon jaayanteeg yonent mi alayhi salaatu salaam lii nag <laughs> te duñu laaj benn service dara <laughs> xam nga gaay moom am na fi gaayoo xam ne bon man jëma comprendre ma leen mais bon ñu te gis naa ne ñu bari lañ ñoo xam ne ñoom dañu buñ toogee ci kër gi daal ubbi seenu téere wala seenu journal walla di xool télé toog ndaw si nekk ci ci ci ci ci cuisine bi walla du ne sax mu ngi mu ngi togg de wala boog mu ngi préoccupé na bu ma soxlaa sama sama big bi nekk sama armoire du ma dem jëralit mais danaan ko madame mooy gaayu nag mooy ñu tubaabe yi ñu naan madame waaw peux-tu me donner mon stylo dans mon dans l'armoire daal di xëcc lunettes yii mel ni ki mooy <laughs> nga gis ñeneen ñi indil ma man nga maa indil lële jottali ma lële way te yow gis nga ne dafa jàpp mu naan la sama loxo daa kii te tegal sa journal bi tegal sa téere bi dem jëli ko mais ñun léegi góor yi ñun moom léegi góor ñi jigéen ñee ci yam waaw léegi nag mooy xam nga femme boo xam ne moom moom ci yu mel noon ma de jottali ma lee day toog sax tëdd dem bay noppaleku ne ko mais man nga ma demal ci suuf jëlali ma lële yu mel noonu ak yu mel noonu kooku de bu amoon jëkkër joo xam ne dafa jaayante woon ak yonent mi alayhi salaatu salaam ne te leen laaj kenn dara kooku dina war naa bëgg de <laughs> boo bëggee nag yooyu yépp nag yow en tant que femme nga daal di ciy noppaleku am ci ngërëmu yàlla danga koy def jaamu yàlla bu ko defee yónni bopp wala lim jottali ma jottali ma yooyu da gis ne yaa ngi ciy xotti maqaama yoo xamante ne nii allahu akbar amaana amaana saraxe woon du la ko may boo ko jàppee jaamu yàlla gis ne man buur yàllaa tax may def buur yàlla da la ciy rétribuer loo xamante ne nii bari na loo yaakaaru mayu yàlla ca la ngay jëf ci say jaamu yàlla amaana doo ko fa am nga ko ci lii allahu kon mu ne gis naa kenn ci ñoom bu yaram waddee sax du ko laaj kenn du ne kenn jottali ma yar woowu mooy bu newoon cinquième étage dëkk cinquième étage am lu wadd moom wàcc ca suuf mu gis koo xam ne ci këram la jëm de benn xaritam boo xam ne day door a sone ci interphone bi du ne ko waa sa waay xoolal am na sama kii bu wadd léegi man nga ma ko ndaaleel non du ko wax da koy bàyyi ubbil ko mu yéeg wala mu ne ko xaaral maa ngi ñëw man sax dama doon wàccaale léegi ma dajeeg yow yéegal mu wàcc ñëw jël benn affaire bu waaj naa ko mais wax ma yéegal ndeke nag dafa jaayante woon wa allah tasalu naasa shay'a te bu leen laaj nit bu leen laaj nit ñi leen moom sëy naa awuf ibn Maalik al-Ashja'i radiyallahu anhu wa ardaahu bokkoon na ci ñooñ moom Seydina Awf ibn Maalik Maalik al-Ashja'i mel ni imaam al-Waaqidi nee fatxu Makka moom moo yoroon raaya waa Ashja' xam nga fatxu Makka bi Yonent bi Makka <laughs> tey de bon baax bi muy ubbi Makka mooy dafa defar ay drapeau par bi mu jox leen ay drapeau même biir lamsaar yi Xasraj drapeau waa Xasraj am ko ko yor waa waa waa ñi ci des Aws drapeau waa Ghatafan am ñu ko yor drapeau waa waa waa Ghifar waa Aslam waa Ashja ñoo ñépp ku nekk sa drapeau am ko yor léegi Euh, te lool buñ ci agsee dinañ gën a dugg ci détail yooyu ci fatxu Makka inshaa allahu taala moom nag moom moo yoroon waa drapeau waa Ashja akbar allahu akbar muy tribu de Ashja bi mu bokk moo tax Awf Awf ibn Maalik al-Ashja'i taala anhu wa moom seydina beneen beneen mbokku abu muslim bi abu muslim alxawlaani ak abu idris alxawlaani abu muslim ak abu idris alxawlaaniyeen ay taabiyen yu yu nganda nganda lañu woon mu ne moom abu idris rahmatullah alayhi mooy ñoom ñii nii jamono yeneen ci ale saa saa ñu ngi doon dund waaw ñoom ay muxadram lañu muxadram pas muxadram littéraire de xam nga waa littérature waa adab al adab al adab al arabi ñoom buñ la nee muxadram dañ naan waa ji sha'irun muxadram la sha'irun muxadram mooy kii boo xam ne moom saxaaba lay doon sha'irun muxadram sha'irun muxadram selon waa al adab mooy waa littéraire yi ñoom mooy comme Seydina Hassan ibn Thabit ñoom Seydina Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Salma wala Sulma radiyallahu ta'ala anil jami' ñooñ la ñuy woowee muxadram mooy poète boo xam ne dafa dund jaahiliya dund ci lislaam te ñooñ ay saxaaba la ñuy doon comme Seydina Hassan ibn Thabit nga xam ne dund na dañ naan soixante-dix ans ak soixante-dix ans soixante-dix ans jaahili mooy avant l'islam ak soixante-dix ans ci l'islam léegi comme ñoom Ka'b ibn Zuhayr radiyallahu ta'ala anhu Sha'ir ibn Sha'ir waaw ah, <laughs> naa Kaab Kaab Kaab ibn Zuhayr borom Burda bi voilà ak kii Sayyid comme baayam tamit baayam di Zuhayr ibn Abi Sulma moom poète anti-islamique bu aay la woon bokk ci al ash-shu'ara ñi nga xam ne mooy les sept grands poètes de l'arabie anti-islam avant l'islam islamique l'avant l'islam di ñëw baayam di Zuhayr ibn Abi Salma wala Sulma ra'aytul manaya xabta ashwa aman tusib yumitu tumituhu wa man tuxti yu'ammar fa yuhrami voilà moo doon wax lool mu ne ra'aytu baayam baayu saxaabu Seydina Ka'b borom burda bi borom burda bi mooy moon wayoon xasida ba mu defaloon yonent mi alayhi salaam dinañu ko gis yonent mi alayhi salaam kontaan summi yéere manto bi mu soloon daal di koy solal moom Seydina Kaab bu ñu tudde xasida bu burda moom la imaam al-Busayri doon kii ko mu mel noonu doon doon doon roy ci loolu moo tax tudde ko ñu tudde bu burda voilà ah. euh, kii nu mu tuddati lu ma doon waxati voilà baayam moo doon wax lool Zuhayr ibn Abi Sulma wala Salma mu ne mu ne ra'aytul manaaya gis naa dee moom nag poète la boo xam ne booy moom c'était un sage parce que poème am yi ak a bari yeewaate yeewaate voilà voilà di la yee la wan ne yii nii caaxaan yi gaa yi nekk même bu dee avant l'islam la woon lii suñu arab yi nekke naan sàngaraak fowe jigéen ñéeg nekk di ray nit ñéeg di razia ak di songu nit ñéeg ku man sa moroom duma jéeg yooyu yëpp ay jaaxal la mu ne ra'aytul manaya dee leen fàttale ku dee man dégg man Zuhayr gis naa dee xatta ashwaa mantusib mu ne man daal damaa gis ne dee benn affaire la mooy day def day day day moo day mel ni koo xam ne comme day day day au hasard voilà lay kii au hasard lay lay jël nit ñi waaw comme ni nga xam ne koo xam ne ab silmaxa la ñu indi foo xam ne masu faa nekk après ñu ne ko débrouiller nag nga dem ni muy defee léeg-léeg mu jaar nii ba foog ne fii la après mu jaar neneen xam nga loolu du ay choix yu muy def day kii après mel lu am lu mu daj bu dee yor na yat ab tum mu laal xam ne fii kiiwul mu jaar feneen bu kiiwee defaan mu ne man lu mel noonu laa gis dee melo moo tax da gis ñu naan la mort a frappé quartier tel tey ci suba bi ca ngoon nga nga dégg frappé na beneen quartier mu ñëw teggi fi baay ji teggi fi yaay ji teggi fi taaw beeg ñi ci topp ci moom jël ki mujj ki mujjee juddu wala mu teggi fi ñoom ñépp jël ki nekk ci digg bi suba mu daal bi ñëw jël maam ji bàyyi fi bàyyi ji wala mu jël bàyyi ji bàyyi fi maam ji mooy loolu mooy amul logique boo naan ah la logique voudrait que aujourd'hui suñu famille ki war a dee mooy tel non loolu amul xabta ashwa a mantu si kum ne luus nag dee moom tumitu mooy comme que day mel ni day day day tatal rek di kii ku mu laal rek mooy yow yaay dee waman tuxti ku mu moy yoo am mar kooku fekk moom mu lay moy <laughs> yatu deewi du la laalagu la mooy ne yow moom yaa ngi fi too euh, da kii rek waaw euh, day day day day gudd fan way way yuxëram yi nekk màgget après du continuer noonu voilà par exemple euh, ñoom Seydina Hassan ak Ka'b ibn Zuhayr lañ naan shu'ara ci waa Ladab al-muxadramun ndax dañoo fekke ci période avant l'islam ak ci l'islam comme ci jigéen ñi alxamsa tumaadar radiyallahu ta'ala anhu defoon nañu tarjamaam ci nisaa'un hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in muy ñu mel noonu lañ adab muxadram waaye bu dee ci waa xadiis kenn du wax loolu waa xadiis buñ nee muxadram mooy nit la koo ne jamono yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi doon dund bi yonent bi alayhi salaatu salaam nee Medina ci kaw suuf fee ci Medina moom mu ngi fi woon waajee ngi fi mais sauf ko laata gëm na ko mais laata mu koy gis dafa ñëw fekk ñu ne ko yonent bi alayhi salaatu génn àddina wala bi mu génnee àddina ba pare moom lay door a feeñ même bu dee gëmoon na ko mooy mu ngi doon dund jamono yooyu soit Yaman la ne woon wala ci village yi nga xam ne sax soriwuñ woon Medina mais masu masu la dem ci yonent bi alayhi salaatu malgré tout kooku lañ naan muxadram ñooñ kooku ñooñ nag ci taabi'in yi ñoom ñoo féete kaw loolu moo tax par exemple Sa'id ibn al-Musayyib mi ñuy wax Sa'id ibn al-Musayyib ci tabaxaat yi comme li imaam al-Hafiz ibn def li gën dëgër mooy même bu dee al dañ naan moom dafa nekk ci moom fi ñu koy placé boo seetloo mbir mi ni mu mooy moom bokkul ak muxadram yi place ah non muxadram yi ñoo gën ñoom Abu Uthman an-Nahdi ñooñ ñoo gën a màgg ñoom abu wa'il ñooñu ñoo gën a màgg ñoom ñoom ñii nii ñoom abu idris abu muslim alxawlaani ñii ñoo gën a màgg mooy ñoo gën mooy ci classification voilà mooy par classe mais bu dee ne ngëneel bu dee ne par exemple kan moo ëpp lu def ci ci xeet wi ci wàllu xam-xam di ki yaatal loon mooy Seydina Sa'id ibn al-Musayyib voilà même bu dee Uways xoola Uways voilà Uways mu xatram la Seydina Uways ibn yi mu dëkkoon Yaman moom nga xam ne Yonent bi alayhi salaatu salaam da doon moom da doon waxtaani ay mbiram yëgal ko Seydina Omar ak ñoom Seydina Ali ak ñooñu radiyallahu anhu mais malgré tout gisul Yonent bi alayhi ñëwul Medina Seydina Omar ibn ko gis kooku mooy afdalu taabi'iin gën moo ci moo ci gën voilà euh, kon lool la muxadram kon affaire boobu léegi kon mooy ñoom abu muslim ñi ñoo taxoon ñuy wax lool ak abu idris alxawlaaniyaan radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma euh, mu ne si abu idris mu ne xaddatani awf seydina awf malik al ashja'i de moo ma nettali radiyallahu taala anhu xadiis bi imaamu albuxaari raxmatullaahi alayhi daal dina koy soloo na ko noonu muslim ibn ah, al xajjaaj ah, non al kii moo ko al buxaari ak kan abu daawuda imaam abu daawud as-sijistaaniyu voilà moom ñoom ñoo ko solo ak ñoom imaam ibn maaja imaam ibn maaja imaam ibn maaja ah radiyallahu taala an boo demee ci al-mustadrak bu imaamul xaakim an-naysaabuuri raxmatullaahi ala al-jamii daal dinañ koy solo Eh, Seydina Abu Muslim eh, Abu Idris al-Xawlaani radiyallahu anhu mu ne Seydina Awf moo ma nettali mu ne dama dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa huwa fi xaymatin min adam fekk mu ngi ci benn tànt boo xam ne ci der la ci der tànt boo xam ne der lañ ko defare ci riwaay imaam al-Buxaari bi ma mu ko ndi ci kitaabul jizya foofu la ko ndi baabu maa yuxdaru min al xadri wa qawlillahi taala wa in yuridu an yaxda'uuk fa inna xasbaka allah mu ne waxu baabu bunte ngi moom imaam al buxaari cey moo yéeme muhammadu ibn ismaayil ibn ibrahim ibn al mughira ibn bardisbal jonfi al-Buxaari al-Ju'fi radiyallahu ta'ala mu ne baabu bunt ngi maa yuhzaru li ñuy moytandiku min al-ghadri ci wor boo xam ne day jóge ci yéeféer yi wa qawlillahi ta'ala ak waxu suñu borom bu te bu bu màgg mi moom borom bu bu bi wa in yuridu an yakhda'uk yéeféer yi yëgal na buñ la bëggee tromper nax la fa inna yow moom ki la doy mooy sa borom bàyyi leen ñuy tromper tromper waaye yow sa boroom doy na la walla kafaaka allah kafaaka allah wa huwa xayru al al al al al al ki ñi ñi nit ñi waa kerlu voilà foofu nag foofu sayna Awf ibn Malik Aba Idris dane qaala sami'tu Awf ibn Malik qaala ataytu an-nabiyya fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam foofu mu wax kañ la woon mu ne ghazwatu Tabuk la ñu xamaale ti ne kon Seydina ni Maalik ni Lasja'i fekke na ghazwatu Tabuk ca tàng bu tar ba te fekkoon na ghazwatu Mu'ta foofu romain yi lañ doon laale waaye Tabuk it romain yi la moom moom <laughs> moom na jarbu na romain yi mu ne léegi euh, euh, dama dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam ci xare Tabuk fekk mu ngi ci benn xubba benn coupole min adam mooy benn mbaar min adam boo xam ne ci der la ci yeneen riwaaye yi nee na euh, fekk mu fa tawadda a wudu an makiisa makiisa mu ngi mu ngi jàpp li nag yonent ma ngi saa sama ngi jàpp mais du jàpp lu gaaw mooy dafa jël taawam jàpp voilà ma ne ko yaa rasuulullah sala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma ne ko neen ma ñëw yëglu lool hé kenn du ñëw ni sabañ ci biiru kër wala biiru kii da ngay yëglu ñun moom léegi dañoo tàmm ay ay ay ñànk ñàkk ñàkk xam jàngale l'islam ba kuy yëglu sultan sax ñu naan waa ji de tubaab la ndeysaan fëgg boo koy def ci wéeru wolof ñu ne waa ji tubaab la moo taxit loo ci gis dañuy ñëw dugg gis nit ki mu nekk loo xam ne waroon nañu yëglu ñu nekk fanaan ah maa ngi jéggalu de mais eh, looy jéggalu jéggal jéggalu jaru ko def nga li ngay def bunt baa ngi lu fi jar même bu amul woon kok da ngay taxaw yëglu waaw kenn ngi ci biira ah. waaw mais dara mu ne ma ñëw ne yonent bi ma ne ko ndax ma dugg yow ndaw yàlla li sallallahu lay wasallam nee na ma ne ko waaw qultu kulli mu ne ma waaw ma ne ko sama lépp ndax <laughs> allahu akbar mooy xayma bi yonent ma saa saa mu nekkoon dafa tuutee tuute tuuti xalaat ko ci tàntu Quechua yi doo sori <laughs> ni mu tuutee amaana noonu la xaw mooy du tànt bu rëy ah, boo xam da ngay jàpp comme tànt Kadhafi yooyu nga doon gis rahimahullah non du loolu ah ngan di tàntam yooyu mu dóoroon Élysée ak yooyu non yooyu du ah. <laughs> non boo jëlee boo ko xalaatee façon tànt yooyu mooy yàqu ka mooy juum nga tànt bu ndaw la tuuti nee na moo tax ma ne ko ma dugg mu ne ma waaw ma ne sama lépp <laughs> ndax mbir mi tuuti mu ne ko waaw kullu ko essayé sa lépp rek <laughs> bi ma duggee summa qaala mu ne ma yaa awf mu ne ma yow awf ibn malik al ashja'i radiyallahu anhu udud sittan bayna yaday saa Allahu akbar mu ne ko konteel siis a siis yoo xam ne day xew balaa àddina bee tukki siis yi moom fekk gisagoo ko ku la ne àddina tukki na nee ko demal toog waaw Allahu akbar waay waay maa maa maa maa maa huwa haasi eh, haasi sitt waay waay waay sitt yooyu ñooy lan ah nee na waaw nee na mu ne ma mawti allahu akbar yonent mi alei saatu salaam yàgg naa tàgge boppam ah du idaa jaa a kesee ko tàgge de idaa jaa a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajaa kon nag fa sabbih bihamdi rabbika te ci des mooy wastaghfirhu tamit innahu kaana tawwaaba du lool kesee ci des ah du lool rekk ko tay tag tag du lool kese moom ci boppam tàgge na boppam moom aleyhi salaatu nekku fi ngir sax loolu yitteelu ko li ko yitteel mooy mission wam mission bi ko boroomam jox mu nekk yërmande ngir toute la terre entière ak tous les ak fu fu dara dara mu nekk yërmande ngir lépp lil alamin en dehors mooy lépp loo xam ne boo boo génnee borom bi subhaanahu wa li ci des lépp yonent mi alayhi salaatu wa salaam hatta al malaa'ika yërëm yoon la ngir moom looloo ko yitteeloon waaye du ay nekk fi ñaata at laay am ak dinaa fi yàggam déet moo tax boroom xam-xam yi loo ku boroom xam-xam yi lool la roy yonent mi alayhi salaatu wa salaam at yi ngay def ci kaw suuf du looloo ëpp solo mais lan ngay def ci kaw suuf ci at yi nga am même bu dee ne yu tuuti la allahu akbar allahu looloo am solo mu ne ko kon siis yi ngay compter fekk gisoo ko mooy àddina bi tukkiwul bay na ya day saa ci kanamu allaaxira balaa xew mu ne ko jàppal bi ci njëkk mooy mawtii samak faatu samak faatu mooy fekk yaa ngi ma fiy gis waaw nit ma gisee nii ngeen li ñëw di ma seetsi may nekk ak yéen ngeen di waxtaan ak man ma leen di jàngal di leen yëgal di leen bégal di leen xupp fekk maa ngi fi ci noonu yëg leen ne man sallallahu alayhi wa sallam maa ngi fi àddina bi tukkiwu benn ngoog mawti balaa àddina bee tukki man alayhi salaam foog ma génn àddina foog ma faatu mawti mawti summa fathu baytil maqdis deuxième boo xam ne konteel yow awuf waaw akbar fu ne lay jàngale moom alay saab saab ñun moom lu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne c'est pas le moment fu ne moo tax <laughs> boroom xam-xam ba nga xam ne ca biir teen ba la dugg lañ ko la dugg laata ñu koy uti luñ koy génnee mu dicté fi téere boo xamante ne moo jommal waa àddina allahu akbar allahu akbar loolu la neewul waay yow teen bu xat bii sawaay maarama seet ndax damay dundam dee ndax man yii di paniquer déedéet ne taalibeem bi en attendant ñuy xaar lu ñu génne bindal di dicter muy bind allahu akbar yonent bi aleyhi salaatu ci xayma bu xat nii mu jàngal fi say naaw fu lii ne ko konteel gàkkal juróom benn mbir yoo xam ne bay na yaday saa balaa àddinaa tukki lay xew mawtii sama faatu summa fatxu baytil maqdisi ak ubbi Jérusalem gis nañ wax nañ Seydina Omar gis nañ ñu ko ubbi ñoom Seydina Abu Ubayda Amir ibnul Jarrah ñoom Seydina Bilal ñoom Seydina euh, Mu'adh ibn Jabal ñoom ñi nga xam ne ñoo ubbi foofu ñoom Seydina kan Abu Darda radiyallahu taala an sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko càppal fekk ubbeeguñu baytul maqdis te jamono yi fuñ nekk Mu'ta te Mu'ta ki leen doon euh, kii nu mu tudd tabu tabu kañ naroon a amal pro kañ doon xeexali mooy Qaysar César Hiraql azimur Rum ñoom lañ doon xarale jamono jooju mu ne ko fekk waxuma la foofu yépp Hiraql nekk dañ koy nangu te loolu fekk amagul jënd nangoo bu ñu Jérusalem xamal na àdduna bi tukkeeku waaw summa mutaanun yaxudu mu ne troisième dee muutaan mooy dee gi day bari loo xam ne yaxudu fii mais déegi day mais day mais mais vous moom da ngeen di def une telle façon boo xam ne yéen nit ñi comme feebar boobu nga xam ne day jàpp bakkanu day jaar ci bakkanu kii e, gàtt bi di leen ray ray yu metti lu mel noonu mu ne jàppal beneen summa istifadatul maali hatta yu'ta ar-rajulu mi'atu di ar-rajulu xatta yu'ta rajula mi'atu diinaar fa yadhallu saaxitan mu ne jàppal beneen boo xam ne dafa bokk ci liy wane ne bu fekk xawagul mooy àdduna bi kiiwagul mu ne alal day jox nit alal day baree bari ba gis nga boo jëlee cent dinaar xam nga cent dinaar benn dinaar rek à peu près deux cent cinquante euros deux cent euros ah loolu mooy diinaar waxuma diinaaru dëkku araab yi boo demee léegi mooy diinaaru bu yàgg boobu équivalent wam léegi ay côté cent cinquante jàpp deux cent euros la imaginer koo xam ne dañ ko ciy jox cent diinaar mu ne jëluma mer ndax lan cent diinaar lañ koy jox mu jàpp ne dara ndax ala bari Allahu akbar Allahu akbar laa yabqaa baytun min al arabi illaa daxalatu mu ne ko ginnaaw gi jàppal beneen fitna goo xam ne mais du bàyyi benn këru arab benn këru jullit lu na fa dugg Allahu akbar Allahu akbar summa hudnatun takunu baynakum wa bayna banil asfar fa yaghdirun ginnaaw jàppal beneen muy trêve boo xam ne dina nekk seen diggante yéen ak tubaab yi waaw fa yaxdiruuna mooy mooy banil asfar mooy woromee yi mooy ñi nga xam ne diinil masiixiya ñi nga xam ne ñoom ñooy seen cosaan mooy loolu nasaraan yi ñu daal leen wor fa yàqulu fa yatuunakum taxta samaniina gaaya ñu dikkal leen yéen ci suufu yor dañuy baree bari ay coalisés lañuy doon quatre-vingts mbooloo ay drapeau dinañ ko mooy ay yu bari contre yéen taxta kulli gaayatin ithna ashara alfan suufu drapeau bu ne douze akbar allahu akbar kon loolu la seydina Awf ibn Maalik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom seydina Awf ibn Maalik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu ci xadis boo xam ne imaamu Ahmad bi sanadin saxiix moo ko soloo mu jëla ko ci yoonu Bahz ibn Bahz mu jëla ko ci Abu Awaana mu jëla ko mu ne xaddasanaa Qataada an Abi Mali an Awf ibn Malik imaam Ibn Hibbaan soloo na ko wéral na ko imaamu Tirmidi soloo na ko ci Hannaad as-Sari an Abda an Saciid ibn Abi Aruuba an Qataada an Abi Maliih an Awf ibn Maalik ah mu ne moom Seydina Awf ibn Maalik mu ne dañoo masa mooy voyage voyage bu ngand bu bu gudd ak Yonent mi alayhi salaatu ba guddi jot ku nekk daldi mooy ba fajar gi waa jot mooy feewu guddi gi ku nekk daldi tëdd Euh, ngir noppale ko nee na bi ñu tëddee ba ci affaire bi ñu xaw a sori tuuti ma xool ma xaw a ma jóg gisuma yonent bi alayhi salaatu salaam moom fa mu fa mu newoon ca raaxilaam fa mu mooy ku nekk sa gëléem ngay wàcce ci sa gëléem nga tëdd foofu ma gis fi yonent bi alayhi nekkul moom ci gëléemam foofu nekku fa waay mu ne fa afzaani daalik loolu nag daal di may tiitloo ma ne ya yonent bi alayhi salaatu nekku fi ah ya loolu nag bi ma tiitloowee man awf fantalaqtu altamisu ma daal jóg ah di ko wër ci guddi gi mu ne fa ida mu'aadan wa abu muusa yaltamisaani yaltamisaani ma ma dajeek nekk Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ak Seydina mu ibn Jabal ñoom it seetlu nañ lool avant man ba di ko wër ba di wër yonent bi aleyhi salaatu salaam ci àll bi mu ne bi fa baynaa nahnu ala dhalik is sami'na hazizan bi a'la al-wadi ka hazizi raha ci lañ dégg benn bruit ci kaw xur wi mu mel ni xuru mooy ar mooy liñ doon dëbbe seen kii yi nga xam ne aw gëléem lañuy teg muy wër di dëbb seen seen nawaa yeeg yooyu seen euh, kiiwu tàndarma yeeg yooyu yi ñu doon dëbbe nee na ñu daal koy ñu daldi koy dégg ka hazizi raha way qaala fa axbarnaahu bi ma kaana min amrina bi ñu ko gisee moom yeneen tamit saa saa mu ñëw ñu daal di koy laaj ñu daal koy nettali li tax ñun ñu daal di li tax dañu kii gisuñu la moo tax ñu tiit di la wër nii mu ne ataani laylata aatin min rabbi fa xayyarani bayna shafaa'ati wa bayna an yudxila nisfa ummati aljanna fa akbar mu nekk mu yonentu ay saa saa am ne leen daa am ku ma dikkal ku bàyyee ci sama borom azza wajal mu tànn ma entre lan ashafaa mooy ñu ràmm ma mooy ma ñu may ma ak ràmm may ràmm waati ci sama xeet entre loolu la woon choix bi entre ràmm gi wala sama xeet buñ ko xaajee ñaar ñoom ñépp benn xaaj bi dem aljana nee na nag man nag ma tànn li nga xam ne mooy shafaa loolu mooy wane ne kon shafaa moo ëpp doole kon shafaa moo lay wan ne yonent mi alayhi salaatu salaam dina ràmm lu ëpp xee xaaju xeetam dinañ dugg àjjana ndax moom alayhi salaatu ndax bu doon lool la kon mu tànnoon bu njëkk bi rek mais bii dafa ëppi avantage allahu akbar te bii nag bokkul ak shafaa al uzma gi de gu mag a mag gi googu moom pour ñépp la yéefee rek jullite ci yem nee na Seydina Awf nee na bi mu waxee lool ma ne ko anshuduka allah wa soxbata ya nabiyallah lama ja'altana min ahli shafaati qaala fa innakum min ahli shafaati allah allahumma ij'alna nahnu idhan nahnu min ahli shafaatihi sallallahu alayhi wa sallam amin ya rabbana mu ne nee na ma ne ko maa ngi lay dagaan sa boroom yow yonent mi alayhi salaam ak àndandoo gi ma àndandoo yow yow ndaw yàlla li que ne ñun ñépp dañ ñu boole nga boole ñu ci sa ci sa shafaaxa goog sa ramm goog yonent ma lay saar-saam ne ko yéen ci sama ñi may ramm ngeen bokk allahu akbar kon buur yàlla yàlla nag ñu boole ñu nit ñun ñi ko jàng nii gis ko nii waaye waaye yàlla nag ñu ci boole yàlla nag ñu ci boole te amuñu ci sikk amuñu ci sàkk allahu akbar ah, moom nag seydina Awf ibn Malik al yi ku mel ni imaam xalifatu bnu xayaat ak seydna abu ubayd ak imaam alwaaqidi nee nañu mu ngi génn àddina la 73 après gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam kon radiyallahu taala an awf bni malik al-ashja'i wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa mawaahu kon na xam naa tey de fii lañuy ñuy mujj yem de ah tey de fii lañuy ñuy mujj yem mooy jotuñu am jotu dugg ci li nga xam ne moom lañ waroon a gis muy imaam al-Hafiz li nga xam ne moom la moom la doon wax imaam al-Hafiz ibn Kathir li nga xam ne moom la doon wax jotuñu cee dugg ci ginnaaw est-ce que battre en retraite la Seydina Xaalid def ak ñi nga xam ne dañ ne déedéet dafa xare ba gañe loolu li ci imaam al-Hafiz Ibn Kathir waxoon moom la ñu waroon a gis tey waaye dañu fàtte woon tarjama bi te loolu ci mbir mi la bokkoon am na keneen kuñ fàtte koo xam ne man maa ne woon gisuma tarjama muy al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu ta'ala anhu gis naa ko insha allah moom dinañu ko def ama dañuy jël li imaam al-Hafiz Ibn wax bii di ñëw bu jeexee ñu daal di gis euh, ki nga xam ne mooy kon tarjama Seydina al-Ala ibn al-Hadrami amma al malik al-Bahrayni bi boroom xilaas di wax boobale moom al-Ala boobu ibn al inshaa Allahu taala kon ci jotaay bii di ñëw ñu daal gis sarñamaam